xam nga ni ñi nag àddina bi yépp lii la mooy gis nga ku nekk ci dëgg nii nekk ci ci diine nii mooy de toute façon tuy dérange yow comme que tuy dérange gars yi dañuy utiliser le bâton et la carotte gis nga buñ utiliser la carotte am na ñoo xam ne ñoom bâton la ñuy njëkk utiliser dañuy ñëw dañ dañ naan kii il faut commencer par la répression comme ni ko waa Quraysh def ñoom moom lañ tàmbali woona ah. waaw newuñu fa moo tax Abu Jahl Abu Lahab ca saaxe tabban laka la ko waxoon ba muy njëkk a woote tos kare ñal na la yàlla nga al tabban laka waaw loolu li njëkk a wax xam nga ne kooku moom négocié wul moom waaw gis nga ñuy jàpp ba l'islam bi gis nga ci kaw li mu wax sànk bi l'islam bi siw ci xaba ci xabaa'il yi ci tribu Quraysh yi waa Quraysh di jàpp ñi ñu mën a jàpp di mbugal ñi ñu mën a mbugal ngir ñu génn ci bañ demee nag ba affaire yi xam nañ ne li ñu doxul mu ne nañ utiliser la carotte daal di daal di eh, yebal ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam mooy ne nag jullit bi tout le bés boo nekkee ci sa diine teg sa tànk fi yonent mi alayhi salaatu wassalaam tegoon tànkam na la leer ne gaay dinañ la fexel bu ñu utiliser ay menaces jàllul dañuy fexe jaar ak yow kii les fibres boo ko defee ñu naan la ñu lay ñu lay defal ay privilèges bëgg la defal ay privilèges boo bëggee sax on te fait imam ratib comme que ñun ay jullit lañu mooy ne ñoom du ñu yéefee mais yow tu déranges waaw. ndax le fait que l'islam bëgg bëgg dund l'islam képp te dara bokku dara raxu ñoom loolu la nit ñu bari nangootul qaala allahu qaala rasulu sallallahu alayhi wa képp ak di doxe li sunna wax loolu moom la jullit am na ñu bari ñoo xam ne dañ ne ay jullit la ay jullit la loolu lañ nangoo ndax iblis noot na seen bakkan ak yooyu surtout ñi nga xam ne ñooy ñi yor nguur yi dirigeants yi ak ñi nga xam ne ñoo yor ndombo tànk yi ñooñu ngay gën a léegi nag yow ni ñuy def dañuy fexe dañuy fexe ngir di la amadoué gaa yi lay bëgg di amadoué jaral na boo waxee ñu ne la boo bëggee léegi état bi wala boog dëkk bi suñu gox bi pare nañ ngir def la imam ratib mooy yow nga nekk imam bi gën a rëy jumaa ju mag yow lañ koy jox léegi yaa fay xutba yaa fay def lu ne yow comme que ci sa dugg nga ne woon mais la ngay def ak ña ngay jàngal vous déranger gars yi gars yi loolu dañ leen koy digal ngir man leen a canaliser te xam nañ ne buñ la buñ la xëcc ci yooyu ba nga ñëw commencé nag di rongat par ndànk-ndànk di xëcc par ndànk-ndànk sa diine nag sa principe ya nga amoon nga xam ne ñoom ci seen bokk xam nañ ne dëgg la lii la l'islam di woote ndax mënuñ la weddi ndax yow li ngay wax ay xadiis na koy teg ay alxuraan yu leer ñoom nag comme que ñoom li ñu nekk kiiwul dañuy fexe di la am xëcc noonu waaw boo bëggee ñu def la imam ratib bu ko defee boo xasee doon nag yow nag tey nga am problème mooy gars yi dañuy commencer nag réalité yi di la yëgal na nag réalité imam ratib lii la boo bëggee sax ñu ne la am nañ ministère boo xam ne affaire religieuse yi boo bëggee man nañ la ko jox waaw boo bëggee ñu jox la loolu ah boo bëggee sax ñu ubbil la benn émission boo xam ne ci rajo bi rajo nationale bi wala rajo sàngam nga fay def ay ay ay sa dur sa darsi yi nga ko fay def <laughs> mooy yu mel noonu nga mooy ci kaw nii danga naan gaa yi ndekete yoo ndekete yoo gis nga yooyu lañ lay xëcc te gaa yi ku ne lañ koy def xam nga <laughs> moo moo tax contexte xam nga contexte bii bu waa ko dañ naan ñi ñoom ay yéeféer lañu woon jullit ñi tamit nii lañuy def ndax keroog xoola xoola pour joxe exemple boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko bu ma ko waxee ñun ñun ñu xam ko muy euh, Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu keroog bi ko gaa yi naan euh, euh, te mu koy nettalil boppam voilà mu koy nettalil boppam ci xaalu li yarkan mais ñooñ ay yéefar lañu ñi ko doon wax demal ci buntu ba ba waajuram génnee àddina <coughs> radiyallahu anhu gaa ne ko nag léegi di ngay def da ngay fexe bon Euh, dem ci bunt ci buur yi ndax ku ñoom xamoon nañ koog yooyu ñoom Lat Joor ak gaa yooyu ak ñu mel noonu bu ko defee euh, nga am faloo loo xamante ne nga di nga am ci loo man a jàpp di fa am ay yoo xamante ne nii dina niñ ci mën a tenir ndax fii mu ne dina metti ci yow waaye mu bañ ndax xam ne gaa yi gis nga noonu lañ lay amaduwee mu ne moo tax moom la naan qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxut jawaaiza tughni kullama xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya gayra al-ilmi wad-diini waaw mu naan qaalu li yarkan gaa yi dañ mën a dañ maa woo ngir bëgg mooy loolu da kilifa yi la koy wax loolu moom du ab yoo xam ne yéen a maase wala koo xam ne yaa ko mag moo la koy wax kilifa yi ñoo la koy wax ndax moom ni mu doon dunde ak ni mu doon doxal mooy sunna rek da doon déranger moo tax gars yi dañu foog ne mooy moom ni mu doon déranger ku fi dunde noonu léegi it même biir Sénégal tuy dérange li sëñ bi doon dunde ku ko fa dund tuy dérange gars yi ne ko nag. Eh, ni ngay def dangay dem ci abwaabu salaat yi ci buur yi. ñoom xamoon nañ sa baay ak yu mel noonu neexoon nañu moom bu ko defee yow taxus di nga fa amee jawaïsa ay kado di nga fa amee loo xam ne dina dina tax nga woomal kullamaa xiini saa su ne ñàkk dootoo ko xam nee ma ne leen fa qultu hasbiya rabbi man nag sama boroom doy na ma ko wax yan buur non non fa qultu ma ne hasbiya doy na ma rab rabbi sama borom doy na ma waktafaytu bihi te moom moom laa doy loo ko wax non non man man buur yàlla doy na ma euh, gaa yi yi nag yooyu dañ naan waa nag dafa génn gaam mooy mooy yépp nii la rek yii nii moom moo fi masa am nii lañ lay fexee def nii lañ lay fexee def nee na ma ne ah xasbiya doy na ma rabbi waktafaytu bihi te doyloo naa ko de walastu raadiya xayral ilmi wa diini te man nag gërëmuma lu dul diine li nga xam ne mooy xam-xam ak diine daal mooy li ma ñor loolu nag mooy ku fi ku fi nekk xam-xam ak diine kese tuy dérange te li ci yéeme léegi moom suñu jamono ji li ci yéeme mooy ñi nga xam ne ñoom lañ naan ñoo waroon a yor diine ji ñooñu ñoo ñoo ñëw ngir wax ak yow ngir nga génn ci li nga nekk yàllallah yàllallah wallahi maa la ko wax mooy yenn ilimaan yi nga xam ne dañ leen di wax ñuy ñëw ci jigéen goo xam ne day muuru ñu ne ilimaan bi ñu woo ilimaan bi ngir mu wax ak moom ngir mu bàyyi muuraay gi wallahi loolu moom xew na Sénégal aka bari sax waaw am naa léegi sax ginnaaw wàññeeku mais début bi c'était comme ça de bi fi ibaadu yi ma la doon wax door a euh, euh, dundalaat affaire bi gars yi loolu lañ doon def de woo imam bi imam yàlla la non man moo tax xoolal moo tax képp ñun moom ñun moom sincèrement moo tax bu ñu waxalee yàlla rek ñu waxalee yàlla rek xam ne ñun suñu réew mi saa yi suñu réew mee dangay waaru wuuwe ngir ñu ñëw wax ndaw si ngir mu bàyyi muuraayam gi waaw yàlla loo yàlla loo kon mu ne gaay loolu lañ ma doon wax ñu naan ma <coughs> ma bañ am naa am naa ufawwidu ahwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajzal masaakiini waaye man man Bamba fii mu ne nan laay jële di jël sama mbir di ko wékk di ko yaakaar ci gaa yoo xamante ne ni <coughs> ñoom ci seen bopp xanaa jël suuf waaw eh, ñoom dañoo dañoo lottu ci seeni seeni mbiru bopp gaa yoo xam ne ñoom seeni mbiru bopp dañ cee lottu mooy koo fi yaakaar yenn yaakaar yu rëy yi naan jàpp ne bu dul moom du moom mooy yow dangaa xamul rek budul moom say affaire yàqu mooy moom ci boppam bari na ay soxla yoo xam ne manu ci dara da cee lott waaw mu ne kon man man man nan man man man man man nan laay jële samay mbir hein di ko di ko gàll di ko wékk di ko yaakaar ci gaa yoo xam ne ñoom dañoo lott ci seeni mbiru bopp ndax koo mënalul ku mënalul boppam dara bu mënal keneen dara loolu il faut mu leer comme ajzal masaakiini ñi nga xam ne miskin yi pauvre yi ni ñu ni ñu ni ñu amee incapacité di subvenir à leurs besoins à l'heure yi nga xam ne mooy seeni soxla man nan laay demee koo xam ne même bu dee ne ay buur ngeen leen wax ñoom noonu lañ mel man ma ñëw ci ñoom di leen wax samay problème te ñoom ñu am gina a incapable ngir faj seeni soxlaay bopp mooy walastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yughnini wa nii mu ne leen nag gis nga man nag yi awma yaakaar te ragaluma wala axsha te tiituma siwa maliki lu sama buur boor yàlla kepp laay yaakaar te moom laay tiit moom laay ragal ndax moom de jàlla màgg na yughnini mooy ki nga xam ne moo may woomal wa yunjini te moo may muccal bu ma nee ci problème ba ni ma mujje in kunt ba may wax naan in kuntu za hazanin aw kuntu za watarin da'awtu zal ayni qabla bu ma nekkee in kuntu za hazanin koo xam ne damaa am tristesse njàqare aw kuntu za watarin walla ma amul soxla mais du ma fi nekk di dem ci buur yi ci keneen ak keneen ah. mooy yow miy déglu tamit noonu nga war a <coughs> a def c'est pas que lii bee koy def ñun léegi suñu yoon newu ci non lii mooy jullit temps yi moom siiwul woon na ah. comme tey ni mu siiwee nii ah non non non mooy dafa newoon woon kenn kuy dund diineem bi topp tànk yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ba ko waa dafa bay leen lii ngeen may wax soxlawu lii ndax lii damaa taxul a jóg li ma taxal jóg mooy li ma buur yàlla yónni ci yéen te loolu buur yàlla yónni ci yéen mooy al-ilm diin xam-xam moo tax mu ne man lool rek laa gërëm ku may kii daal nañu nekk ci lool ku ko manul nag téel sa bagage ak say neexal ak say poste ak say ministère ak say ambassadeur ak poste ambassadeur ak téel ndax yooyu yépp ay façon yuñ lay galgale la waxuñu nag nekk ci baaxul mais <clears throat> mooy da xool gaa yi la koy jox lan moo tax ñu la koy jox waaw na man loolu bu ma dalee duma ma dem ci ñi ah. bu ma amee tristesse wala ma am soxla da'awtu dal ayni damay woo ki nga xam ne mooy borom ayn avant ra ak shin mooy borom arash moom laay woo mais duma fi nekk di woo ay jaay yoo xamante ni nii sawaay ñoom a ñoom seen mbir bopp ci bopp <coughs> dañ cee lot dañ cee lot manuñ ci dara yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne gaa yi mooy ñaari contexte yaa ngo contexte bii nii <clears throat> nag naan contexte bii gaa yi yéefar la ma ne la même contexte boo xam ne gaa yi jullit lañ mooy comme suñu jamono ji mooy noonu ngay def il faut pas gaa yi di la jënd ci yooyu wala di la invité ci plateau télé yi surtout yenn émission yoo xam ne en tant que boroom xam-xam yow yow yow dem fa ci boppam moo xaraamoon ci yow émission yoo xam ne ay musique lañ koy ubbee moom la ñuy daggatee entre entre kii entre euh, pause yi ak yu mel noonu nga ne fa ñoo xam ne ñoo gën a sàggan ku ne nga ne fa naan dangay wax diine yow ci sa bopp amoo woon droit dem foofu amoo woon droit dem fa yàlla tere nag léegi ñu jël ci nag nga nekk koo xam ne yow yaa ciy wax émission boobu côté diine bi yaa koy res man moom Sénégal sincèrement. sincèrement sincèrement sincèrement booy xool seen télé bi waxuma nga xool émission yi mais nga xool rek composition rek ñi ko composé rek yow yow yow yow lool ci boppam moo leen njëkk a moo leen njëkk a yéem yàlla laa yàlla laa yàlla laa yonent bi alayhi salaatu salaam nag wax yii ci contexte koffaar yii ne leen ma ne seen yi ñu yeen fi wax yii yépp soxlawuma lool te taxumaa jóg